mu ne te lool jële nañ ko ko ne lii ñu ngi ko jële kon ci euh, cosaanu euh, sa'yu bayna safa wal marwa maxuudun min tawaafi haajar mooy mu ngi jële parce que ba mu agsee euh, ci xadiis bu gudd boobu dafa dafa dafa ba mu leen fa bàyyee après seen seen seen seen provision jeex foog naa wax na ko ci biir liir nañ ko sànq voilà nañu liir ñu continuer mu ne ma maxuudun kon an na asla daalika mooy cosaanal safa ak dox safa ak marwa maxuudun ñu ngi ko jële min tawaafi haajara ci wër gu saydinaa haaj sayyidatuna hajar radiyallahu anha doon wër wa tardaadiha ak lim doon def mooy va et vient yim doon def diggante bay na wal marwa di dem jóge yéeg safa ngir seen ndox parce que lan fii talabil maa i ngir sàkku ndox li waladihaa ngir doomam ji di Seydina Ismaïl nekk liir lam naa nafida maa uha maa uhuma ba nga xam ne ndox mi ñoroon provision bi leen Seydina Ibrahim indiloon dafa jeex wazaduhuma ak tamit seen yóbbal lépp a jeex ndox mi jeex na la ñuy lekk jeex na xiina tarakahuma lool kañ la xewoon mooy bam leen bàyyee Ibrahimu seen seen kilifa di seydina ibrahim alayhi salatu wasalaam hunaalika foofale ca mag wa laysa indahuma ahadun min annaas booba amul kenn koo xam ne ku fa newoon la ci nit ñi man leen a dimbali falamma xaafat ala waladiha dayatu hunalika ba nga xamante ne sayyidatu hajar ah radiyallahu anha ci la ragal ah, ala waladiha daya hunalika mu ragal li nga xamante ne mooy moo doom ji musiba dal ko ndax amatul luñ lekk amatul luñ naan bam ragalee lool wa nafida ma indahuma ta seen provision yañ yoroon lépp nuñ mën a dundeel jeex xaamat ci la jóge tatlubul ghawth min allah muy sàkku buur yàlla dimbali ko gis nga min allah allah falam tazal deñut moom sayyidatu hajar tataraddadu fi hadhihi al buqa al musharrafata fi hadhihi al-buq'ati al-musharrafati bayna as-safa wal-marwati mutadhallilatun khayfatun wajilatun wala nga ne xaa mutadhallilatan ay xaaluha annaha kaanat mutadhallilatan xaaifatan wajilatan mutaribatan faqiratan ila Allah waaw hatta kashafa Allah kurbataha deñul ba muy sàkku ndimbal sàkku ndimbal ci yàlla du dangay toog rek ne yasar naan maa ngi sàkku ndimbal ci yàlla da ngay def dara tey sàkku ndimbal voilà moo tax tatlubul ghawtha min allah falam tazal dañu tataraddadu di baagante fii hadhihi al buq'ati al musharrafati fa nga xam ne mooy bërëb bu sell boo bële pàkk bu sell boo bële te tedd bay na diggante safa safa wal marwa ñaari doj yooyu ñaari montagne yooyu di yéeg ci bii bu yéegee xool xool xool foo xam ne fu mu war a mën a gis ndox la gisul mu wàcc bu wàccee nag ba ci biir xur wi la doon gina kii bu gaaw bu gaaw a gaaw ah pour gaawaat yéegaat ci beneen bi xoolaat xool gisul dara di def noonu ba ci juróom-ñaareel bi ci la ko suñu boroom daldi génneel gé utale ussi defalal ko li nga xam ne moom la bëggoon muy malaaka ma nga xam ne moo ñëw foofale ñu ndox ma daldi bënn foofale ah mu ne kon mu ta euh, euh, moo tax dañul kon di baagante ci pàkk bu sell boobale te te te tedd diggante Safa wal Marwa mutazallila ba mu koy def nag mutazallila waaw mooy booy ñaan buur yàlla il faut nga nekk nga mel nii ñaan dafa am ñaan du tàllal loxo gese di wax de waaw ay façon ñaan yee bari <laughs> ñaan du ne xam nga mu ngi naan tat yatlubul xawsa tatlubul xaws mu ngi ñaan buur yàlla ngir mu dimbali ko venir ko au secours ñëw secourir ko mais toogul rek di tàllal loxo de déet ndax lool lii muy def façon ñaan la moo tax nit ki am na loo xam ne xaalu nit ki ci boppam mooy ñaan bu ma soxlaa dara rien bi ginnaaw bi ma ñaanee buur yàlla mu yombal ma lool dox bi may dox ngir loolu réaliser wu loolu xeetuk ñaan la loolu xeetuk ñaan la même bu doon sax fàtte woon naa ne allahumma defal ma lii ak lii mais dox gi may dox am asiqatu billah kóolu si ci buur yàlla këne lii nii may def du samay effort ma koy may waaye buur yàlla boo ma koy may lool bu ma koy def loolu lool ak ñaan la ak ñaan la <laughs> voilà moo tax gis nga fii allah mu ne mutazallila tatlubul xawsa waxula la mu toog toog ci der bi wala yooyu de déedéet déedéet muy jaabante di baagante diggante safaawal marwa mutazallila wàcce boppam waaw xam ne moom jaam la moom mooy ki soxlaal buur yàlla xaayifa waaye tiit ci li nga xamante ne nii mooy li warat li nga xam ne bu ko ñàkkee ah ak doom jim fi yor waaye xaayifa kan xaayifa kan ci yàlla ci buur yàlla waji la nekk ci état wu tiit muttariba mu nekk koo xam ne ku salfaañoo la mooy affaire bi euh, xam na ne mooy ne yoo problème na am ndax fii gisu fi kenn ah, buur yàlla képp xam nga nit moo tax suñu borom afa man yujibul mudutarra mudtariba waaw mooy aajowoo dem ba amatoo espoir ci kenn ci lenn ku dul borom bi kooku moom nit ku mel noonu buy ñaan yàlla di ko naw yow faj àgg nga foofu booy ñaan buur yàlla buur yàlla di la ko may bu dee ne moo gën ci yow bu la ko mayul léegi mooy ne exaucé na sa ñaan pour leneen lu gën loolu bu xamee ne lii gënul ci yow waaw moo tax almutar ki dem ba jaaxle waaw buntu yépp tëju ci moom gisul dara yaakaarul bindeef ku dul borom bi laja a ila rabbi kooku noonu walla loolu nag la buur yàlla sopp ci jàpp bi mooy même bu dee nit ñee ngi fi ñu la mën a jàppalee ngi fi ñu la mën a kii buur yàlla dafa bëgg ci temps yooyu sax jamono yooyu yow na sa xol bi ak ko buur yàlla malgré tax tax yi fi ne yi nga xam ne yaakaar nga ne man nañ la dimbali ci dara mukk bul aj mukk sa xol ci loolu waaw bul aj jamais sa xol ci loolu waaye buur yàlla du la ne bàyyil sabab yi nee na la sabab yi déedéet jàppal ci sabab yi mais xamal ne sabab yi du ñoom ñoo lay may li nga bëgg mais buur yàlla mooy maye ku def loolu yow sa lool ngay def ñaan la tudd waaw loolu ngay def ñaan la tudd ñaan la tudd même bu dee prononcé woo ko sa làmmeñ loolu ci xeetu ñaan yi la muttariba faqiira mu aajowoo ila allah ci buur yàlla allah yaa ayyuha nnaasu antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyul hamid yéen nit ñi antumul fuqaraa yéen a aajowoo buur yàlla xam nga aajowoo wul nit bu leen foog ne ñun dañuy dañuy jàppale yàlla ci dara walla yàlla dafa am intérêt ci ñun mukk waaw bu kenn foog ne sa julli ji ngay julli dañoo dafa jariñ bu yàlla dara wala yow sa julli ji nii mooy tax nga am dara déedéet buur yàlla ci boppam mooy nam defal jaam bi lii mu defal ko lool kam min musallin yoo xam ne seen julli buur yàlla bu ko nangu bi mu naan fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim saahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un pourtant ay jullikat lañ di ñuy julli fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun xur wuy bër bëri ca biir safara lil musallin ñeen la ñuy julli mooy ñi nga xam ne nag julli wuñ liñ borom bi wax ñu julli ndax al as-salaatu huwa al-xudu' mooy tabaxlu wàcc sa bopp xam ne buur yàlla la mooy man du ma julli ba jàpp ne ah man nag je mérite quoi que ce soit déedéet ku wax loolu wala ku yaakaar loolu xamal na yaa yow vraiment foofu nga tarxi sa foofu nga daanoo amul dara lu kenn mérite waaw wax nañ la ko sànq daalika fadlullah buur yàlla ngëneelam la bu muy jox ku ko neex te li ko neex kese lay def fa'aalun lima yurid lu ko neex rekk lay def te wama tashaa'una illa an yasha allah rabbul alamin amul dara lu leen di soob lu dul mu soob buur yàlla kon nit ki la war a toll kooku mooy az-zahid xam ne buur yàlla da koo tegal ci loxoom moyens yi àddina bu yor na ci lu bari bu dee matériel yor na ci lu bari loo xam ne lu nit ku ci àddina ngir tedd ci côté liñ naan tedd ñoom loolu lépp yor na ko waaye loolu fëquñ bëtam àggul ci xol bi ci loxo yi la yem ak poche mais xol bi buur yàllaa fa ne kooku mooy az-zaahidu même bu dee ne moom aw bëy lay ndekkee tous les jours di añee nag ah di reere mich wi ganaar kooku noonu noonu moom mooy ki nga xam ne mooy az-zaahidu ah, mooy ci dëddu àddina parce que lii nii lépp dara perturbé ko ci digganteem ak boroomam daraa ko ci perturbé te bu ko jàkkoon tey ah fa ngeen di gën a xam ne ndeke waa ji dara perturbé wu ko wala bu benn lu ko lu doon menacé alal jooju taxawoon nga foog ne dina tax mu tere koo julli wala mu tere koo woor parce que alal ji la mukk du ko def waaw mukk du ko def mukk du ko def mooy alal ji du ko may benn porox ndoll ci xolam te du fa àgg waaye nag moyen la bu baax boo xam ne boo ko amee bari na façon jaamu yàlla yoo xam ne doo ko man ndax xam nga ne moos keroog ghazwatu Tabuk bi yonent bi alayhi doon wax man jahaza jaysh al usra wa lahu al janna ña amuloon ci Seydina Usmaan a ko def te alalam ji la ko defe waaw radiyallahu anhu ku pauvre woon manoo ko Seydina bu pauvre woon li am yéene def ko du ko man waaw kon nag loolu mais alal ji du dugg sa kon sayyidatu Hajar loolu la woon muttariba faqiira ila rabbiha aajowoo soxlaal buur yàlla xam ne jaam moo soxlaal borom bi mais du su borom bi moo soxlaal jaam yi dara lim ñuy tere ak digal du pour intérêt ay ñaan ay daa am ay action yu buur yàlla am walla lu mu koy yokk wala lu mu koy wàññi waaw yabna aadam law balaxat dunubuka anaana sama mu ne yow doomu aadama law balaxat dunuubuka anaana samaa summa ataytani laa tushrik bi shay'an xafartu laka wala ubaali yabna aadam allah bi muy wax ne yow doomu aadama suñu boroom ne yow doomu aadama bi sa gis nga sa bàkkaar yi pour wan la ne bul jàpp ne bàkkaar yi ngay def day wàññi buur yàlla dara wàññiwu ko dara yow itam miy def lu baax bul jàpp ne lu baax li ngay def day yokk yàlla yokk ko tus waaw yab na aadam yow nag doomu aadama bi alayhi salaatu wasalaam gis nga law balaxat dunubuka anana sama bu doon sa bàkkaar yi dañoo kawe baree bare bay titiye njomboxtalu asamaan sa di titiye niir ya waaw ndax bari buñ ko jalee ci suuf si entre suuf si asamaan si mu fees dell ma te bokkaale woo ma yàlla bokkaale woo ma ak dara man borom bi subhaanahu wa ma jéggal xafartu laka wala ubaali ma jéggal te yu bari lii faalewul dara moom l'essentiel sellalal ngir moom sa xol bii bu ci ubbil keneen ku dut moom ci jaamu di jaamu kenn wala di yaakaar kenn mukk bul yaakaar kenn yaakaaral buur yàlla waaw ak lu nit baax baax baax bu ko yaakaar waaw buur yàlla yow ku baax koo ngay wax moom ay waxam ci boppam boo xoolee njàngaleem yépp danaan na am yaakaar ci yàlla ku am soxla man moom ci boppam danaan man bu ma amee soxla du ma ko diis kenn waaw xoolal sëñ bi sëñ bu mag bi gaay naan ko demal ci buur yi xaalu li yarkan li abwaabi salaatin ñu naan ma demal ci ci ci ci buntu buur yi ma bañ taxul jawaa'iza tughni kullama hiini di nga fa jële ay kado ay mbir yoo xam ne wayow dalay jariñ saa su ne na ma bañ mais maa bañ pourquoi may dem ci ñoo xamante ne nii ñoom ñoo gina hein dañoo tële seen mbiri bopp ñu tële seen mbiri bopp man dinaa jël samay mbir naan dama leen koy dénk ah ñoo xam ne seenu tële ajza salaatini sawaay ñoom seen dañoo tëli seeni mbir bopp man may ñëw ci ñoom naan leen dama leen di kii déedéet fa qultu rabbi hasbi hasbi rabbi waktafaytu bi man daal buur yàlla sama borom doy na ma yaakaar nga ne ku mel noonu dina ñëw naan léegi yow bàyyi fi buur yàlla nga topp ma nga nga yaakaar ma man dina la wax loolu dina la wax loolu du la ko sax ak lu la nettalikat du nettali ma ne kii du wax lii mu leer nañ nga bàyyi ko fi di wax waxi kenn ku mel noonu dina la léegi yow boo amee problème moom mi <laughs> gaa yi naan ko demal ci ñii mu ne man duma ma dem bu ma amee problème du ma dem ci mbindeef waaw waaw in kuntu za watar non du ma dem bu ma amee benn soxla waaye bu yàlla ne fii nee afa nee euh, kii yonent ma la sarsa mu wax ñu lu leer <laughs> wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib moo way ujibu da'wata da'i idha da'an loolu leer nañ ma ko fi bàyyi di dem ci ay salaatin yoo xamante ne nii ñoo gën tëre seeni mbiru bopp manuñu ko dañ leen bu doon ñoom rek bu garde yi taxawul duñ am sécurité seen sécurité boobu nga xam ne sax c'est farfelu ce n'est que mirage ñundux kese la mais du réalité léegi nan laay ñëwee man ñëw ci ku mel noonu naan dama koy gàll samay mbir mais duma ko def ma ne man bàmbare du ma ko def léegi nag ku mel noonu nga yaakaar ne dina ñëw ne la léegi bu ko gàll ci kenn gàll ko ci man du la ko wax ku la nettali loolu li mu wax demewul noonu waaw kon affaire bi gis nga sayyidatu Hajar ah xa wajila mutariba faqiratun ila allahi hatta kashafa allahu kurbataha ba ni nga xam ne la buur yàlla di wuññee waaw di ko wuññeel yi nga xamante ne mooy problème yi mu newoon yi mu naroon a jànkonteel ci ñàkkum ndox ah ba léegi al imaam al xaafis ibnu kasiir mooy wax ah wa anasa mu wuññil ko problème am yooyu wa anasa xurbataha mu daldi foofu nga xam ne dafa naroon nekk ko e-, nekk fa ko étrange ba boroom këram naan inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zara inda baytika al muharram ha ha o oh, rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin ghayri zi zara inda baytika al muharram rabbana li yuqimu as faj'al af'idatan mina naasi tahwii ilayhim warzuqhum mina thamaraati la'allahum yashkuruun Allah kon nag yooyu gis nga tumuraanke boobu mu nar nekk foofu. wa aanasa gurbataha suñu borom dindil ko lool utal ko wéttal wéttal gi gën mag mooy moom boroom bi la doon wéttalu ko moo wéttalu ko ndax moo tax ba mu amee problème fi moom la ko tiis. mais buur yàlla xam na ne nit tamit day soxla ay mbokki nitam mu fexe ba indil ko ñoo xam ne ñu ñëw dëkkaaleeg moom allah ah wa anasa xurbataha wa faraja shiddataha mu di résoudre yi nga xam ne moom sayyidatu hajar ca la ne woon radiyallahu anha wa anba'a laha zamzama allati ma'uha ta'amu wa shifaa'u suqm allah en plus mooy buur yàlla bu lay defal nga xam ne wallahi buur yàllaay karim moom ndox la doon ñaan la doon ñaan buur yàlla dimbali ko ci lool non seulement buur yàlla wuññil ko problème am yooyu mu deñ mais fam naroon a wét moom kese ak doomam mu utal ko ñu ko dëkkaaleel ñu fa ñëw nangoo dëkk moom naroon a nekk foofu ak désert beeg àll bi ni mel ak xeer yi mu teggil ko yooyu yëpp wa an ba mu ballal ko zam-zama source bu ñu naan zam-zam allati zam mi nga xam ne maa uhaa ndoxam taamu toomin wa shifaa'u suqm day faj nooy taamu toomin day day nourriture la waaw naa Abu Zar gisoon nañ ñu gis tarjamaam ba muy door a ñëw Makka ba muy door a dégg mbir yonent bi alayhi salaam ci la ci la doon dundee ah. waa Makka kenn joxu ko ay plat yuñ doon lekk di ko jox ci sam zam la jàppoon di ci naan mu doy ko lekk ak naan waaw ta'amu ta'min ñam la wu sell ngir nga xamante ne day suuralaate wa shifaa'u suqmin te day faj li nga xamante ne mooy ay jàngoro allah buur yàlla defal ko loolu moom sayyidatu Hajar waaw lii mooy cosaanu mbir mi sax yu bayna Safa wal Marwa daw bi mu doon daw di baagante diggante Safa ak Marwa di ñaan ndimbal ci borom bi xa mu ñu fay wan ne ñaan ndimbal ci borom bi wala di ñaan yàlla teewu la defi effort ñoo ànd dangay ngay ñaan tey defi effort waaw al axdu bil asbaab at tawakkul ala allah wal axdu bil asbaab hada sunnatu rasulillah lii mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax ba muy gàddaay waxul buur yàlla teg ma ci alburaq comme ni nga ma tege woon ci alburaq ba may dem di rañaani fii la jaar di làqatu waa Makka di ko topp mu teg jaar feneen fu wuteeg fi yaakaar ne fa lay jaar toog ba trois jours ba mbir yi dal mu door a génn di laqatu di dox guddi gi di lëb di laqatu bëccëg gi waaw te mooy xayru xalqillah waaw kon nag loolu mooy jël sabab yi di laqatu ngir bañ nit ñi jàpp la waaw fexe ba àgg rëcc entre les mailles de filets de Quraish al axdu bil asbaab sayyidatu Haajar it la ñuy wan fii ah kon nag sayyid eh, eh, sayyidina kii ne al al imaam al xaafis ibn Kasiir rahmatullah alayhi mu ne fasaa'i comme que nag nii la demee xam nañ fi mu jóge xam nañ gis nañ mu def mu ne kon fasaa'i baynahuma yanbaghi lahu an nag ki nga xam ne ñëw di aj Makka wala muy umra ñëw ba Safa ak Marwa war nay Ah, yan yi dafa war moom yell na moos an yastahdira faqrahu muy muy muy muy réactualiser loolu di ko dund ak lan ak faqrahu ak aajoo gu mu aajowoo buur yàlla comme ni ko Haajar sayyidatu Haajar mi ñu ko njëkk a def ni mu amee woon aajo ci borom bi man mii ñëw di tawaaf tey bayna Safa wal Marwa noonu laa ko amee wala lu raw loolu même bu dee ne samay contre c'est plein même bu dee ne fii mu ne santé de fer li gaa yi wax laa yor am na njaboot gu barkeel masha allah loolu lépp teewul damaa loolu ta loolu dindiwul tarfatal ayni ci aajowoo gu may aajowoo sama borom waaw kon waa dox diggante Safa ak Marwa dafa war a teewlu li ci faqrahu aajoom wa zullahu ak ak toroxam mu xam ne du dara ci kanam buur yàlla waaw doo tus ak loo fi bu dee même jet privé la fi indi anta lasta bi shay doo tus ci kanamu buur yàlla waaw doo dara yow doo dara wa zullahu mu mu mu mu mu mu muy teewlu que ne moom mii il n'est rien voilà ak doyadeem wa xaajatahu ilallah ak aajoom gu mu aajowoo boroomam fii hidaayati qalbihi ngir gindi xolam bii nekk bayna jën bay bi nekk fii sawaay ci diggante mbaggam yi waaw wa waaye di fàttaliku di bàyyi xel di teewlu soxla goo soxla non seulement buur yàlla gindi sa xol waaye mu yëwénal sa état yëwénal la yow sa bopp ak say doxalin say jikkoog lépp wa ghufraana danbi waaye tamit di teewlu ngir buur yàlla di wane sax aajowoo ci buur yàlla ngir mu jéggal la say bàkkaar wa an yaltaja wa an yaltaja ilallahi li tafriji ma huwa bihi min an-naqa'is wal 'uyub waaye ngay dellu ci buur yàlla ci ci ngir mu ngir mu résoudre la résoudre la waaw fajal la li nga xamante ne nii dindil la wuññil la yi nga xam ne ñoo ne ci yow jaam bi biy dox diggante sa Safa ak Marwa minan naqaa'is ci ay wàññeeku wàññeeku ay faiblesse ay manquement yu ne ci yow wal ak yoo xam ne ay ayib la waaw yoo xam ne mu ngi ci yow yaa ko gin a xam même bu dee nit ñaa ngi lay jay di la tagg naan yaa fi gën yaa fi gën yaa gën a xam sa problème bokk kullu nafsin bima kasabat rahina nga xam ne man malgré waxu nit ñi man nii laa mel ah. nga dellu ci buur yàlla ngir mu dindil la lool lële manquement yoog ak ayib yooyu nekk fi yow te nga xam ko même bu dee ñeneen ñi ñenn ñi xam nañ ko ñemewuñu ko wax wala dañuy mudaaranteeg yow dañuy raayanteeg gannaaw wala ñeneen ñi xamuñu ko mais yow xam ko loolu lépp nga delloo ko ci buur yàlla xam ne maa aajowoo ngir mu setal ma ci yooyu yëpp. wa an yahdiyahu ila waaye kiy def safa ak marwa ba léegi moom itam daa war di teewlu aajowam gu mu aajo buur yàlla daal di koy teg ci as-siraat yoon wi nga xam ne mooy woonu coowooral wi di yoonu lislaam di yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu dee yaa ngi ci bul yaa bul wóolu mukk makrallah bu fi nekk ba jaayu jàpp ne man maa ngi ci yoon wi ci laay dee bon ci ne ñu ñi ay yaafus lañ déedéet ni la ci buur yàlla tege tey la la ci mën a génnee suba ajaban li amril mu'min ak wala bimu naan yonent mi salaam ah fitanan ay fitnaa gi nii baadiru gaaw leen bil a'malis salihah gaaw leen ci jëf yu baax yi ndax ay fit naa ngi ñëw yoo xam ne dañoo lëndëma lëndëm comme guddi yu lëndëm këris yooyu nga xam ne biddiw amul jant euh, mooy euh, lune amul dara amul mu lëndëm këris ba boo tàllalee sa loxo ci lëndëm gi doo ko gis waaw fitan ay fitna la yoo xam ne noonu la ko yonentu ma lay saar melale nga xam ne nit ki day xëy nekkub jullit balaa ngoon mu nekk yéeféer wala mu nekk yéeféer ci ngoon gi balaa suba mu nekk yéeféer xamul nag kañ la dee di fekk ci boobu kon nekk ci lislaam bu mu tax nga foog ne yow rëcc nga de faw non wala ya'manu makrallah bul bu kenn di wóolu li nga xamante ni mooy pexem yàlla kon ngay teewlu di renouveler sa aajowoo goo aajowoo borom bi subhaanahu wa ta'ala mu la mu gindi la gide la ila siraatil mustaqim ci yoon wi nga xam ne mooy coow wooral li wa an yuthabbitahu alayhi ila mamati voilà liñ ci ne nii mu gindi cee yéwénal waaye mu saxla ci ba ni ngay génne àddina mu fekk la ci kaw yoon wi wala tamuutunna illaa wa antum muslimun te bu leen dee mukk la suñu borom wax lu dul fekk ngeen wommatu nekk ay jullit ñu wommatu ngir man waaw ngay ñaan buur yàlla saxal la ci yoon wu baax wi nga ne ta nga dee parce que lii baaje waate ba nga génn ci bari na ñoo xam ne dangay ngay të seenu début yow xaajoo woon sax di jéem a comparer ak ñoom te pourtant mujj nañu sànku waaw mu ngoog kon nag nga ñaan buur yàlla saxal la ci ilaa mamaati ba ni muy génn àddina wa an yuhawwilahu te tamit mu daal di koy soppi jële ko min xaalihi alladhi huwa alayhi ci état bi nga xam ne moom ci la nekk min adh-dhunubi ci ay bàkkaar wal ma'asi ak yi nga xam ne ñooy ay moy yàlla ila ilaa xaalil kanaal waaw mu yóbbu ma ci etaa bi nga xam ne mooy attaque mat wal xufraan ak njéggal wasadaadi ak cowooral ha nekk ci lu jóg wal istiqaama ak bu ma ci nee nag ma ne ci taxaw ci temm dootuma ci jóge nekk taxaw ci kanamu borom bi am istiqaama boobu waaw alladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu boole ma ci ñooñu nag nga xam ne ca jalaay fer kama faala kenn nga xam ne noonu la defal moom borom bi subhaanahu wa bi haajar comme ni mu defalee haajar ah alayhi salaam loolu la imaam alxaafiz ibn Kasiir wax amul commentaire amul dara luñ ci yokk walillahi alhamdu wal minna kon historique bi kii waa na ko mais bon Euh, li ci gën a gudd mooy ci saxi imaamul Buxaari comme niñ la ko waxee léegi boo demee imaamul euh, al Ibn Abbas leeral na ko foofu fële kon nag ci kaw nii saa yu bayna Safa wal Marwa pare